Ah, jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi mu minnati ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi gisoon nañu ñu ngi woon nag ci xeex bi ci biir xeex bi gisoon nañu eh, li nga xamante ne mooy participer malaaka yi ci biir xeex bi comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxe woon abu bakr ne ko woon radiyallahu anhu abshir yaa aba bakr hada jibrilu aaxidun bi anaani farasin yaquuduhu ala sanaayaahu naqa awil gubaar mu ne woon moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko gisoon ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullahi aley ginnaaw bi mu nelawee xa for gu gaaw daldi yëngatu ginnaaw ñaanam yu bari yim doon ñaan mu ne abshir bégal yaa aba bakrin ataaka dikkal na la nasrullah ndimbalul yàlla na hada jibrilu seydinaa jibrila ngii may gis aaxidul mu ngi jël mu ngi yor mu ngi téye bi farasi yi ci goju li nga xam ne mooy eh, laxaabu fasam yaquuduhu poussière baa ngi ko wër waaye gisoon nañu tamit xadiisu seydna ali bi radiyallahu anhu bi mu ne qiila lii wali abi bakr maa ahadikuma jibril wa ma al aaxar mikail wa israfil malakun azim yashhadu alxarba wala yuqaatil seydna ali ibn abi taalib xadiis yi yépp defoon nañ taxriij bi ci musnadu imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu ne keroog badr nee nañ ko qiila yow mu badr wali abi bakr wax nañ ma maag seydna abu bakr ne kenn ci yéen mu ngi ànd ak jibril keneen ki mu ngi ànd ak mikaayil te lool gisoon nañu xadiisu seydna abdullah ibn abbas ni nga xam ne noonu lañ répartir woon 500 ànd ak seydna abu bakr muy seydna jibril ànd ak Euh, ki nga xam ne mooy seydna Mikaayil ak seydna Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa arda waaye gisoon nañu aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci suuratul anfaal doon wax ci côté boobu id yuuxi rabbuka ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim id yuuxi rabbuka ila al malaa'ikati anni ma'akum فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار loolu lépp gisoon nañu ko aaya yooyu waaye gisoon nañu aay nekk ci suuratu ali imran nan lañ ko doon boole ak aaya bi naan id tastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin yooyu yëpp gisoon nañu ko niñ koy dajale ak aaya suuratu ali imran bi diñ naan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla bi muy wax naan bi ngay wax wa id taqulu bi ngay wax yow alayhi salaatu wassalaam sa saxaaba yi naan leen alam yakfikum an yumiddukum an yumiddakum ndax doyuleen seen borom subhaanahu wa taala daldi leen defal ay malaaka bi thalathati alaafin min almalaaikati munzalin balaa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tuukum min fawrikum hadha yumdidukum rabbukum bi xamsati alaafin min almalaaikati musawwimin yooyu yépp gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal tey nag ñu ngi woon kon ba léegi ci participation malaaka yi alayhimu ci ghazwatu badrin waxoon nañu kon aaya yi gisoon nañu ko suñu boroom kon doon wax buñ fàttalee tuuti ci suuratu ali eh, suuratu eh, eh, li nga xam ne mooy an al al mu ne fàttalekul bi nga xamante ni id ko rabbuka ilal malaa'ikati anni maakum fàttalekul bi nga xamante ci la daldi Euh, waxyu rabbuka sa borom ilal malaaykati malaaka yi anni maakum ko ne maa ngi ànd ak yéen sa ulqi dinaa sànni fi quluubi alladina kafaru ru'b dinaa def ci xolu ñi nga xam ne ñoo ma weddi mu yéeféer yi ba ru'b tiitaangi mu ne woon nag malaaka yooyu fadribu fawqa al a'naaqi dee leen dóor ci doq yi ci kaw doq yi wadribu te deeloon dóor minhum kulla banaan fépp foo xamante ni articulation dafa am dee leen foofu loolu nag waxoon nañu aaya yooyu tey ñu waroon a gis lenn ci ay ahadith yoo xam ne am na yuñ ci gis comme say xadiis seydna ali bi radiyallahu taala anhu ak xadiisu seydna muhammad ibn isxaaq rahmatullahi alayhima na ko noonu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi soloona di wax ci participer gu no malaaka yi alayhimu salaam participer woon moom imaam al Buxaari raxmatullah alayhi mu soloone yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog dana ne dafa wax yawmu badrin haadaa jibriilu aaxidun muy xadiisu seydna abdullah ibni abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne haa yonent bi aleyhi keroog Badr dane haada jibrilu aaxidun bi rasi farasihi aleyhi ata adaatul mu ne keroog moom yonent bi aleyhi dane haada jibrilu lii kii de ngi aaxidun mu ngi téye bi rasi farasihi mooy mu ngi téye ci pas dafa téye bopp bi noonu mais mooy goj gi comme li nga xamante ne nii moom la imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah wax ci alfath ne hada min marasil saxaaba ne lii de dafa bokk ci nga xam ne saxaaba yi xadiis yi nga xam ne saxaaba bi da koy nettali te fekkewu ko ndax abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma fekkewuloon badrin te xew-xew bi mu ne li koy leeral mooy xadiisu imaam ibn isxaaq bi ñu waxoon ubbee woon ko léegi bim naan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax keroog seydna abu bakrin radiyallahu anhu ne ko abshir ya aba bakr hada jibrilu aaxidun bi inaani farasin yaquudu mooy kon aaxidun bi rasi mooy mu téye ci goju ci kii bi boobu ñu tudd laxaabu fasam alayhi adaatul harbi seydina jibril alayhi salaam mu ngi yor li nga xam ne mooy matériel de guerre pour xeex si ah, na ko noonu imaam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi daal dinay solo ci saxiix bi mu jaar ci yoonu ikrimat ibn ammaarin tax riwaaye bi gisoon nañu ko mas nañu gis xadiis bi an abi zumayli raxmatullah alayhi qaala xaddasani bnu abbaasin mu ne seydina abdullah ibni abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaa moo ko nettali mu ne bayna rajulun min almuslimiin riwaay càllale bi lañu mësoon a gis xadiis bi xadiis bu gudd la côté bii nag jotuñu ko woon a gis seydina abdullah ibni abbaas di ñu nettali keroog malaaka yi naka lañ doon participer ci xeex boobu muy ghazwatu badrin mu ne bayna rajulun min al muslimiina yawma idin yashtaddu fi athari rajulin min al mushrikiina amaama id sami'a darbatan id sami'a darbatan bi sawti fawqa wa sawtul wa sawtal farisi yaqul aqdim hayzum id nadara ila almushriki amaamahu qad xarra mustalqiyan ila aaxiril xadiis kon imaam ibni abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne bayna rajulun min almuslimiina yawma id mu ne keroog badr benn instant fekk benn jullit benn ci jullit ñi genn góor ci jullit ñi doon topp benn yéeféer ci kuffaaru Quraysh ni di ko dàq ci ginnaawam jékki rek it bi sawti fawqa mu jékki rek daldi dégg benn euh, dóor boo xam ne comme aw ab ab yar la boo xam ne moom julli bi mu ngi ko dégg ci kawam mu féete ko kaw mu dégg mbir mi ci kaw mu wasawtal farisi mu déggaale tamit baatu benn cavalier ku yéeg fas yaquulu mu ngi naan aqdim hayzum mu ngi naan aqdim mooy gaawal kar di dàq fas wi noonu lañ doon dàqe fas wi naan ko aqdim gaawal hayzum di ko dàq kom rek wolof yi buñ naan alik hayzum jiitul demal hayzum hayzum imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne hayzum euh, loolu noonu turu kii la li nga xam ne turu malaaki fasu jibril bi la aleyhi salaatu wassalaam moom mu ne ismu farasil mal loolu la imaam an-Nawawi wax ci sharx saxiixu muslim raxmatullah aleyhi boo demee na ci an-nihaaya fi gariibil xadiis foofu boroom mu ne ismu farasi jibril mooy turu fasu jibril waaye loolu lii mooy li gën a dëgër insha ndax imaam al-Waaqidi rahmatullah dafa solo ko ne ci xadis boo xam ne mursal la mu ne keroog nettali xadis bu mel nii ne bi nga xamante ne nii ci la wax loolu Eh, aqdim Hayzum waa ji bi mu déggee loolu saxaaba bi radiyallahu taala anhu wa arda eh, après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa laaj eh, kii ne Seydina Jibril ne ko ana kan ci malaaka yi moo doon wax aqdim Hayzum mu ne ko man du malaaka yépp laa xam waaye loolu noonu xadiis boobu wérul premièrement xadis boobu mursal la deuxièmement rawaahul waaqidi wa huwa matruk te lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo tax kenn mënuñoo wax ne par exemple que ne euh, riwaaye imaam al-Waaqidi bi rahmatullah alayhi day remettre en cause wax ñi ne comme imaam an-Nawawi ak ñooñu ne xayzum ismu farasi Jibril mooy li nga xamante ne mooy turu fasu euh, malaaka yi malaakaam euh, di jibril aleyhi salaatu wassalaam kon loolu mooy li dëgër li gën a dëgër mooy ne Hayzuum li imaam an-Nawawi wax rahmatullah aleyhi ak boroom an-Nihaaya mooy ne ismu farasi jibril la muy turu farasu euh, muy fasu seydinaa jibril bi mu yoroon keroog kon mu dégg dóor bi moo dégg tamit turu li nga xam ne baatu ki nga xam ne moo yéeg ci fas wi muy am malaaka naan aqdim jiitul hayzum hayzum boobu nag saxaaba boobu id nadara ila mushriki bi mu déggee loolu xool ci kaw dégg loolu xoolaat ci kim doon dàq yéeféer bi gis amaamahu ci kanamam xad xarra mustalqiyan daal dinay daanu ba jaaxaan fa nadara ilayhi mu daldi di agsi xool ko fa ida huwa qad xutima anfu mu fekk dog nañ bakkan bi mooy dóor nañ ko ba daal dagg bakkan bi wa shuqqa wajhuhu ka darbati sawt xar kanam gi ñu daal daal di mu mel ni dóoru yar buñ ci dóor ci xar kanam gi fax darra zalika ajma mu commencé verte moom foofu yépp waa ji yaram bi fa jaa al ansaariyu léegi nag kooku noonu ci waa lansaar la bokkoon saxaaba boobu doon topp mushrik bi te dégg am ku dóorub dóor ndeke moo yéeféer bi la doon dóor na naan aqdim hayzum mu ñëw nag wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa qaal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko sadaqt dhalika min madadi as-samaa'i ath-thalitha mu ne bi mu ko waxee lool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ansaar yi bi sadaqt wax nga dëgg radiyallahu anhu dhalika gis nga loolu nga dégg ak boroom faaris boobu naan aqdim Hayzum tamuray yéefér bi nga doon topp kooku min madadi dafa bokk ci li nga xam ne mooy ndimbal gi ñu ñu yàlla dimbalee mu jóge as-samaa ath ci malaaka yi nga xam ne moom la yàlla dimbalee mu jóge ci ñetteelu asamaan Allahu akbar na ko noonu imaam ibn isxaaq rahmatullah aley daal dinay solo mu ne moom imaam muhammad ibn isxaaq ba léegi di wax ci li nga xam ne mooy participation bu malaaka yi keroog ghazwatu badrin mu ne wa haddathani abdullah ibn ibn Hazmin mu ne moom imaam ibn Isaaq raxmatullah alayhi alhamdulillah wa haddathani nettali na ma Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazmin muy Abdullah di sëriñam di doomi ibn Abi Bakr ibn Hazmin raxmatullah ala al jamii annahu xuddisa an ibni abbaasin kene moom dañ koo nettali moom sëriñam boobu mu jële ci seydina abdullah ibni abbaas moom imaam ibni abbaas radiyallahu anhuma an rajulin min bani gifaar mu jële ci benn góor boo xam ne ci waa banu gifaar la bokk dangay gis ne kon riwaaya bi euh, moom am na problème ndax lan dafa am li nga xam ne mooy rupture imaam al-Waaqidi yi alayhi ci al solo na moom tamit ci xadis bu mel nii jële ko ci Xaarija ibn Ibrahim mu jële ko ci baayam mooy xadis biñ la wax léegi ne foofu fala Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam daldi euh, waxe ci riwaaya boobu it ci càllale boob ci la solo wax jiñ la wax sànk moom imaam al-Waaqidi muy xadiis yoo xam ne ñaar yëpp dañoo da'if ndax imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi sëriñam xam nañu ko waaye am man xaddasawu xamuñ kan moo ko nettali moom dafa jële ne annahu xuddisa dañ koo nettali an ibni abbaasin te ko xam kenn xamul koog mooy kan kon wa jahalatu raawi yad'ufu uh, al xadiis mooy bu ñu xamul ki ne biir càllale gi lool day tax xadiis bi da'if mu ne moom an rajulin seydna ibn abbas radiyallahu mu ne jële na ci benn góor min bani Gifaar loo fii nii amul problème ndax seydna abdullah ibn abbas huwa bii te kim koy jële mooy min bani Gifaar ñooñu dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi waaye fi problème bi nekk mooy diggante sëriñu imaam ibn Isaaq ak ki nga ak seydna abdullah ibn abbas foofu lañ xamul waasila bi muy intermédiaire bi mooy kan looloo tax xadiis bi da'if góor googu bokk ci Banu Gifaar mu ne radiyallahu anil jamii mu ne xadartu ana wa ibnu ammi lii badran wa nahnu ala shirkina fa inna la fi jabalin nantadiru alwaqa ala man takunu dabra fanantahiboo fa aqbalat saxaabatun fa lamma danat min aljabali samicnaa minha xamxamat alxayl wa samicnaa faarisan yaquul aqdim xayzum ila aaxiri alxadiis bala ñu commencé mooy ne dugg ci xadiis bi mooy ne xadiis bi xadiis biñ gis sànk bu imaam muslim bi da koy dëgëral mooy ne day dëgëral xadiisu imaam ibn Isxaaq bi te imaam al-Waaqidi daal di koy solo même bu dee ne ñaar yooyu yépp da'if nañu dañuy gis ne xadiisu Abdullah ibn Abbaas radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii eh, muy xadiisu imaam Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah bi nga xam ne moom lañ wax sànq eh, day nekk loo xamante ne day appuyer xadiis bii te xadiis boobu it ci seydna abdullah ibn abbas la jóge amaana ki imaam ibn abbas wax ci xadiisu imaam muslim bi ne bayna rajulun min al ansaar ak yooyu mooy ne loolu xam nañ ne mursal la waaye mooy ne da ngay gis aqdim xayzum bi nañ koy déggaat ci biir amaana muy appuyer li nga xam ne mooy xadiis bii nii mooy xadiisu imaam ibn isxaaq bi nga xam ne daifu sanad rahmatullahi alayhima mu ne kon góor googu bokk ci waa bani Gifaar nettale seydna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne xadartu ana mu ne ko man de fekke naa man wabnu ammin lii badran man ak sama doomu baaytix man ak sama benn doomu baaytix fekke nañu badran badr wa ñun ala shirki naa ñu ngi woon ci suñu bokkaale mooy ne ay yéeféer lañu woon duggaguñu woon dugguñu woon ci lislaam jamono yooyu mu ne fa inna la fi jabalin nantadiru alwaqata ala man dabra nee na maag sama doomi bàyteex boobu nag ñëwoon fekke woon Badr mu ne ñoom kon ala shirkina mu ne ñun ñu ngi woon nekkoon duubaguñu woon fa inna la fi jabalin nantadiru alwaqa nee na man ak sama doomi bàyteex boobu nag ñu ngi yéegoon ci benn montagne bu ne woon foofu Badr nantadiru ñu ngi xaar alwaqa li nga xam ne mooy xare bi xeex bi ala man takuna dabratu ana kan mooy ki nga xam ne mooy gañe tey mooy ana kan lañuy gañe tey alhazimatu mooy ad dabra ana kan lañuy gañe tey ba bu ko defee fanantahiboo Ah, bu ñu xamee nag ki nga xamante ne nii bi ñu nee foofu di xaar fa aqbalat saxaaba nee bi ñu taxawee nag di xaar rek fa aqbalat saxaabatun benn da benn kii daldi eh, eh, romb mooy benn niir benn nuage mu ne fa lamma danat minal jabali nee bi nuage bi daldi jegesee li nga xamante ne mooy montagne bi ñu ne woon maag sama doomi bàyteex boobu sami'na minha xam-xamatal xayl ci lañu dégge euh, fas xam-xama bokkul ak sa sahil sahil mooy ñexel fas wuy ñexel mais lii nii xam-xama moo gën a suufe ñexel comme comme noonu noonu sans ñexel mu ne loolu lañu dégg ni nga xam ne fas yi noonu lañuy def mais pas ngexel di def noonu déedéet àggul woon ci lool moo gën a suufe lool nee na loolu lañ dégg wa sami'na ñu dégg faarisan benn cavalier koo xam ne ku yéeg la ci fas woowu fas woowu ñuy dégg yaqulu mu naan aqdim jiitul xayzum muy xayzum muy kon farasu Seydina Jibril comme ni nga xam ne noonu la ko imaam an-Nawawi wax ak borom an-Nihaaya rahmatullah mu ne nag fa amma saahibi kantaawaay yi nga xam ne moom laa àndaloon fan kashafa xal bi moom xol bee dog mooy gis nga kiiwu xol yi xol bi xolu nit buumu xolam moo dog moom moom manula supporter mooy ne ndax malaaka yi mu dégg mooy ay malaaka ñoom nag xamuñ woon ni mu demee de toute façon ñoom ñii sax nee wax na la lu leer nee na la jamono jooju wa nu wa nahnu te ñun ala shirkina ñu ngi woon ci suñu shirk waaye loolu mu dégg nee na ci la xolu euh, ki nga xamante ni nii mooy mbokkam mi dal di rëcce moom famaata makaanahu mu daal di mort ci saa sa la génn àddina ki nga xam ne mooy doomi euh, bàyti xam boobu kon noonu la doomi bàyyi xam boobu daal di génnee àddina ah moom na kantaa moom mu ne wa amma ana kantaa man fa kidtu an ahlik tuutee des ma faatu summan gamash summan ta'ashtu ba'da dhalik mu ne tuutee des ma faatu waaye suñu boroom def na ma dund euh, dund goo xam ne gu gudd la ginnaaw loolu loolu moom la kooku nettali seydina abdullah ibn abbas bokk ci waa gifaar radiallahu taala anhum wa ardaahu euh, naka noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi soloo ba léegi naka noonu imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi soloo na ko ci ad-dalaa'il ci yoonu imaam ibn Isxaaq la ko jële imaam ibn Isxaaq di nettali ba léegi keroog gazwatu Badrin euh, participer ak maraakeñ alayhimu salaam mu ne wa haddathanii Abdullah ibn Abi Bakr an ba'di bani Saa'ida an Abi Usayd Maalik ibn Rabi'a Maalik ibn Rabi'a wa kaana shahida badran qaala ba'da an dahaba basaruhu law kuntu al-yawma bi badrin wa ma'i basari la araytukum ash-sha'ba alladhi kharajat minhu al-malaa'ika la ashukku fiihi wa la atamaara imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu jële ci sëriñam boobu liñ ko fi dégg bari na muy abdullah ibn abi bakrin raxmatullah alayhima an baadi bani saaida mu jële ci ñenn ñu bokk ci waa bani saaida bokkoon ci kojug ansaar mu jële ci abi usayd maalik ibn rabi'a al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda moom mu ne mu ne wa kaana shahida badran mu ne te moom moomu fekke woon na badr di kan abi usayd malik mu ne mu ngi doon nettali ba'da an dhahaba basaruhu ginnaaw bi nga xamante ni ci la bëtam muuru mënatu la gis mu mu ne law kuntu di nettali waa ñoñam ñam doon nettali naan law kuntu al yawma bi badrin wa ma'i basari ne man de bu ma fekkoo woon bu ma ne woon Badr tey ndax Badr wax nañ la aw aw ab bërëb la ismu Makan fa la xare bii am moom nag li mu magee lool ba bëtam yi silmaxa mu naan law kuntu bi badrin bu ma demoon bu bu ngeen ma yóbbu woon Badr nii de wa ma ay basar yi fekk silmaxaw ma ma yor samay bët la araytukum dina waat naa ne dinaa leen wan ash-shi'ba xur wi nga xam ne alladhi xarajat minhu al-malaa'ika fi malaaka yi daal di jóge laa ashukku fiihi wala atamaara duma ci sikki awma lu ma sikki sàkk awma lu ma ciy xàjjak mooy lu ma ci awma ci benn dut awma ci benn sikki sàkk waaw akbar kon noonu la malaaka yi kon euh, fekkee xare bi na ko noonu imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi soloo ci al dalaa'il ba léegi mu jële ci abi umaama ibn sahl mu jële ci baayam radiyallahu taala an il jamii mu ne nee na yaa banii yaa bunay laqad ra'aytunaa yawma badrin wa anna axadanaa la yushiiru ilaa ra'si al-mushriki fa yaqa'u ra'sahu an jasadihi qabla an yasila ilayhi as-sayf kon mu ne moom mu doon nettali doom yi naan ko yaa bunayya yow sama doom radiyallahu anhuma laqad dëgg-dëgg ra'aytunaa gisoon nañu kat suñu bopp yawma badrin ñun saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhu yawma badrin keroog badr mu ne wa anna ahadanaa kenn ci ñun dañuy topp ab yéefër ci kuffaaru qurayshin yi li yushiira ila ra'sihi neena muy jéem yor jaaseem wala fettam dem bay dóor dóor jaasi wala xeej gi ci bopp yéeféer bi fa yaqa'u ra'suhu ala jasadi balaa suñu dóor xàcc bi ñu xàcc ba lu ñoo dóor nga gis bopp bi daldi dal ci yaram wi mooy mu daldi sedd qabla an yasila ilayhi sayf laata suñu jaasi ju ñu yor di dal ci bopp bi moo tax am na ci Euh, benn riwaaya mu ne ñu xam ne du man kon ñun ñoo ko rey te gis nañ kon nag xadiis yu bari la yoo xamante ne nii yu ñëw di wax ci euh, participer ak malaaka yi te loolu lañu alxuraan wax ne woon leen fadribu fa fa sabbitu alladhina amanu fadribu fawqa al wadribu minhum kulla banaan ne dóor leen yéen malaaka yi dem leen ngeen dëgëral ñi nga xamante ne ñooy samay euh, fadribu dóor leen fawqal euh, dëgëral leen jullit ñi gëm yàlla te leen dóor ci kaw loos yi tey dóor fépp fu articulation am fu ñaari yax di day kon loolu mooy ci xadiis yi mën nañu yem foofu ci wàllu participation malaaka yi aleyhim salaatu wassalaam waaye nag imaam al bayhaqi raxmatullah aleyhi dafa continuer dañu nettali malaaka yi keroog bi nga xamante ne ci lañu ñëw na ko noonu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi di dinañ koy nettali keroog bi nga xam ne ci la malaaka yi daal di participer ci ghazwatu badrin mooy xadiis boo xamante ne xasan la bi majmu'i turuqi xadiis boo xamante ne day wér ndax lan day nekk bu xasan euh, wala sax mu nekk lu wér ndax li nga xamante ne mooy yoonam yu bari ndax ñi ko soloo ñoo bari euh, muy imaam at-Tabaraani raxmatullah alayhi daal dina koy solo mu ne moom imaam at-Tabaraani raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa Mas'adatu bnu Sa'din al-Attaaru mu ne xaddatanaa nettali nañu mu ngi ko solo moom imaam at-Tabaraani ci al-Mu'jam al-Kabiir raxmatullah alayhi mu ne xaddasanaa nettali nañu mas'adatu bnu sa'dil attaaru mu ne moom sama sëriñ boobu di mas'ada di doomi sa'd al attaar ñu gënoon ko xam ci al attaar moo ñu nettali qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu ibrahim ibnu al munzir al xizaami mu ne nettali nañu moom sëriñ seen sëriñ di ibrahim di doomi almunzir alxizami qaala mu ne xaddatanaa abdul aziz ibn imran mu ne nettali nañu abdul aziz ibn imran qaala mu ne moom abdul aziz xaddatanaa hisham ibn saad an abdi rabbi ibn saad ibn qays al ansaari an rifaat ibn raafi radiyallahu anhu kon Abdul Aziz ibn Imran jële ko ci Hisham ibn Saad an Abdi Rabbi mu jële ko ci ku ñuy waa Abdi Rabbi ibn Saad ibn Qays al-Ansari radiyallahu anil jami' mu jële ci Rifa'at ibn Rafi' wa kaana min saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom imaam at-Tabarani ci càllale bii la ko solo waaye càllale bi dafa da'if comme li nga xam ne noonu la imaam al-Haythami wax ci al-Majma moom dafa da'ifal sanad bi li ajli man li ajli Abdul Aziz ibn Imran dane dafa da'if ndax kan Abdul Aziz ibn Imran mi nekk ci càllale bi waaye eh, imaam eh, alwaaqidi rahmatullah alayhi soloo na ko moom it bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne dafa da'if na ko noonu xadiis bi am na nag luy ñëw di ko shaahid mooy loo xam ne di wane ne di ko appuyer te loolu imaam mus imaam Maalik ibn Anas rahmatullah alayhi moom moo ko soloo ci li nga xamante ne nii mooy Muwatta même bu dee ne ci bi mu koy solo xadiis la boo xam ne mursal imaam Maalik rahmatullah alayhi moo ko solo mu jële ko ci Talxat ibn ibn Karizin mu ne moom Talxat ibn Ubaydillah rahmatullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na maa ru'iya ibliisu yawman huwa fii asghar wala ahqar wala adhar wala aghyatu min yawmi arafa wa dhaalika mimmaa yaraa min tanziili rahma wal afwi ani dhunuub wal afwi ani dhunuub illaa maa ra'aa yawma badrin qaaluu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa maa ra'aa yawma badrin qaala ama innahu ra'a jibrila yaza'u almalaa'ika kon imaamuna malik ibn anas di boroom ngir gi raxmatullaahi alayhi wa an mu ne dafa moom mu jëlee ci yoonu talxa ibn mu jëlee ci talxa ibn ubaydillah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane masuñoo gis iblis te riwaaye muwatta yépp wér ba mu des xadiisu même marasil yi bon abdul karim ibn abil muhaarix bi boobu wérul boobu moo ci wérul sinon marasilam yi yooyu yépp ku mel ni imaam ibn abdul bar ci at tamhid daal dina koy utal ay càllale yi ci mujj yi ci des am na ñeneen ñu ko utal ba jàpp ba jokkale ko muy marasilu malik ibn anas yi nga xam ne ñoo nekk ci Seydina imaam Maalik ci Muwatta rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne masuñoo gis Iblis benn bis boo xam ne ci la gën a sew ci la gën a torox ci la gën a ñàkk solo gin cee mer kay bisub Arafa wala aghyaru min yawmi Arafa Iblis masoo gis bés bu mu gën a mere gin cee toroxe gin cee tott gin cee sew gin cee tuuti que bésu Arafa mu ne wa dhalika mimma yara tanzilu rahma mu ne ndax lool li ko waral mooy li nga xam ne moom lay gis keroog bésu Arafa tanzilu rahma yërmande yàlla gi nga xam ne mooy wàcc ci jaamam yi foofu ci Arafa Allahu akbar wal afu ak jéggal dim leen di ñoom jaamu yàlla yi nekk arafa yow moo arafa mu di effacer seeni bàkkaar jibril de kii iblis bu futt bi li ma def yépp waaye yàlla yàqal na ma ko tey ñii nga xam ne ku ci nekk xoolal diw man na taxaw di di lim bàkkaaru gaay xoolal diw ni ma fexee ba mu yàq diggante nit ñu bay xoolal rek ni ma fexee njaaloo yu ne mu def ko sàcc gu ne mu def ko diw moom fexe naa ba mu gëjee julli du julli waxtu mukk oh tey mu ñëw ak si fii Arafa rek suñu borom bàllee loolu lépp quoi day mer ndax mooy gâchis la ko gisee mooy mooy travail perdu mooy peine bi mu ci defoon yépp amul benn solo ndax ñàkk na leen mu ne illaa maa raa yawma Badr mu ne boo gisee beneen bés boo xam ne ci la ginoon a mer que jour Arafa mooy bésu Arafa bi sauf bésu Arafa lay gën mer waaye am na bis bu mu gën a mer que bésu Arafa illaa maa raa yawma Badr mësoo doo gis benn bis bu Jibril gina euh, non euh, gina mer masoo gis benn bés bu gi gina mer gina futt gina sox gina mer gina futt ko bésu Arafa ba mu des bésu Badr ñu ne qaalu ya rasulallah wa ma raa yawma waaw wa ma raa yawma Badr iblis lan la gis bésu Badr lan la gis qaalu ñu ne ya rasulallah yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wa wamaa raa yawma badr ana lan la gis qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ama innahu raa dafa gis jibril aleyhi salaatu di sàppe malaaka yi ngir ñu dugg ci xeex waaw mooy ne riwaay imaam Maalik bi day appuyer riwaaye yiñ la wax sànq bu imaam at-Tabaraani bi te imaam al-Waaqidi yi daal dina koy solo léegi ñu ñëw nag ci riwaayé boo kon def nañ muy riwaayé boo xam ne saxiix li majmuu boo dajalee kiiwam yoonam yi ak tamit li nga xam ne mooy bii day ñëw di ko appuyer léegi riwaayé boobu lan la ko te imaam al bayhaqi tamit rahmatullah alayhi daal na koy indi ci dalaa'ilu nubuwa ah bi nga xamante ne ci la demee noonu kon riwaaya ki nga xam ne mooy nañ jël imaam at-Tabaraani riwaaya imaam at-Tabaraani bi waaye naka noonu tamit comme que balañ ci dugg imaam Ibn Jarir at-Tabari daal na koy soloo tamit ak imaam Ibn al ak Ibn Mardawayh sauf que imam at-Tabarani moom ci yoonu Rifaa ibn Rafi' la ko jële ci yoonu Rifaa ibn Rafi' la ko jële waaye imam ibn Jarir ak imam ibn al-Munzir ak ibn Mardawayh ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma yi bokk ci yoon yu bari yi tax xadiis bi nekk lu wér ak biñ la wax sànq muy mursalu imaamu Maalik boobu nekk ci Muwatta rahmatullah aley Seydina Rifaa ak Abdullah ibn Abbaas ñu ne amaddallahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bi alfin Eh, luy mooy riwaaye Abdullah ibn Abbas bi mu ne suñu borom te liy jote bii gisoon nañ ko dafa mm, dimbalee yonent bi alayhi ak jullit ñi ci mille malaaka fa kaana Jibril Jibril nekk ci cinq cent nekk ci benn côté Mikaayil cinq cent dañuy dugg ci riwaaya imaam ibn Abbas Abbas bi tuuti après ñu dellu ci riwaaya Rifaa ibn Rafi' Allah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne wajaa ibliisu fi jundin min ash-shayatin ma'a ma'ahu raayatuhu fi suurati rijaalin min bani mudlij ibliis alayhi laanatullah daldi agsi moom àndoon ak yéeféer waxoon naa la ci riwaaya bi euh, euh, kii bi weesu mooy ci jataay bi weesu bi muy jeex junjoon naa la te fàttali woon naa la la Iblis waxoon gaay ba ñuy waa Màkka ba ñuy ragal naan a ah, pare na ngir dem jagi dabi eh, assuré ji sécuriser suñu njëgg waaye problème am na problème bi mooy ana kan mooy assurer suñu ginnaaw ndax dañoo am problème ak waa Banu Kinaana ndax daa problème bañ la waxoon lool waxoon nañ ko duñ ci dikkaat di guddal mu ne Jibril ñëw yor forme Suraaqa ibn Maalik bokkoon ci waa banu Mudlij bokk ci waa banu Kinaane ñëw ne leen bu leen ragal dara inni jaarun lakum man maay ki nga xamante ne nii maa leen di resal sam seen ginnaaw maay maa leen assuré bu leen am dara lu ngeen di tiit waaye keroog Quraysh bi muy dem yépp Iblis dañul ànd ak ñoom moom nag lay wax fi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne wa jaa ibliisu fi jundin min ash-shayatin mu ne ibliis daldi ñëw ànd ak ay soldaar ci sheytaane yi ànd ak ñoom raayatuhu fi suurati rijaalin min bani mujlid mudlij mu ngi ëndaale drapeau muy drapeau ibliis mu fi suurati rijaalin min bani mudlij ñoom nag soldaawu ibliis bi ñëwee dañu yor ay forme ay góor yoo xam ni ñu bokk ci waa banu Mudrij nekk waa qabila nekk clan wu waa Suraaqa ibn Maalik ibn Jushum radiyallahu taala ardaat jamono yi tuubagul woon comme ni ñu ko waxe woon mu ne wa sheytaanu kantaa iblis moom ci boppa fii suurati Suraaqa ibn Maalik ibn Jushum mu ngi yor forme Suraaqa ibn Maalik ibn Jushum moom nag bi mu ñëwee ci yéeféer yi mooy jamono ji Seydina Jibril agsee gu ñoon malaaka yi agsee gu ñoon aleyhimu salaatu wassalaam fa qaala sheytaanu lil mushrikiin mu yor forme ku ñu xam muy Suraaqa bokkoon ci waa Banu Mudlij nga xam ne waa Quraysh xamoon nañ leen bu ñu fàttee la Abu Jahlin keroog bi ñuy wër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy gàddaay bokk nañ fa ñu yónnee woon ay nit ne seetal leen ñu ko ko jàpp di nga am mi atu naaqa demoon nañu yónnee fi nga xam ne mooy waa bani mudlik dem ci seen sang di suraaqa ibn malik ibn junshum waxoon ko gisoon nañ ci tariqul hijra gi gisoon nañ loolu walillahi alhamdu wal minna kon fa qaala sheytaanu lil mushrikiin sheytaani ni kuffaaru qurayshi ni laa gaaliba lakum al min an naas wa inni jaarun lakum mooy lam leen waxoon bi ñuy génn Quraysh bañ amee tiitaange naan kon lañuy bàyyi suñu ginnaaw Iblis ne leen laa gaaliba lakumul yow bu leen am lu ngeen tiit dem leen te tey kenn du leen gañe xam neen ne yéen fu ngeen gémma sa génne Quraysh yéenay gañe eh, ñun waa Banu Mudlij arab yi yépp xam nañ ne amul xeex bu ngeen di sumbulu dul ngeen gañe ko yéen Quraysh laa gaaliba lakumul yow ma rawatina tey seen génn gi ngeen génn kenn du leen noon wa inni taman iblis jaarul na ko maa leen di resal seen ginnaaw maa leen di resal seen ginnaaw ndax loolu lu ñu xam la il suffit ma wax waa banu kinaana ne leen man maa res Quraysh kenn du fa dem après man sax damay ànd ak yéen mu ànd ak ñoom nag loolu mooy début li nga xamante ne nii mooy xadiisu abdullah ibn abbas radiallahu anhu muy continuer mu ne wa aqbala jibrilu ila iblis bi xam ne nag ci la iblis nag gis jibril nag di ñëw moo tax ci xadiisu rifaat ibn rafi' bi anhuma wa ardaahuma dene lamma ra'a ibliisu maa fa'ala almalaaikatu bilmushrikiina yawma badrin ashfaqa an yuxlasa ilayhi fatashabbasa bihi alxaaris ibn hisham wa huwa yadunnu annahu suraaqatu ibn maalik fa wakaza fi sadri alxaaris summa xarra haariban xattaa alqaa nafsahu fil bahr wa rafa'a yadayhi yaquul faqaal mu ne moom bu ñëwee ci riwaaya rifaa'at ibn raafi' radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kero bi nga xamante ne nii ci la euh, iblis gis li nga xam ne moom la malaaka yi di def yi kuffaaru qurayshini di leen ray ray yu bari waaye ñu gis malaaka yi mu ne ashfaqa bi iblis gisee lool nag ashfaqa an yuxlasa ilay mu daal di ragal ha que nag lii mu gis malaaka yi di ko def kuffaaru Quraysh ni comme que mu ngi seen biir mu ragal affaire yi nag ñoom ñu agsi ci ñoom ba daal di koy rey ah mu ne leen nag iblis nag an yaxlusa ilay alqatl mu ragal nag ah déegi malaaka yi rey gi ñuy rey bu ma fi newee man iblis ci man lañuy accident bu fi agsee dinañ ma rey bu ñu may jàpp di ma rey fa tashabbasa bu ñëwaatee ci riwaayu imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mooy dañuy daldi di alterner ci ñaar yi ndax ci lay mbir yi di gën a mu ne bi mu gisee lool nag abdullah ibn abbas ci riwaayam radiyallahu mu ne wa aqbala jibrilu ila iblis seydna jibril alayhi salatu wasalaam gis iblis daldi utsi ko fa lamma ra'aahu ba ko iblis gisee nag mu ne wa kaanat yaduhu fi yadi rajulin min al mushrikiin fekk loxoom iblis benn kenn ci kuffaaru Quraysh ni mu ngi téye woon loxo boo leen ànd comme di wane seenu sympathie ah, que waaye dañuy sympathiser que ne ñoom xeex bi ñooy ànd duñu duñu daw mukk dina leen dimbali moom mi nga xam ne ci waa Banu Mudlij la bokk mu ngi teewoon loxo kenn ci jullit ñooñu loolu mooy riwaaye Abd imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ci riwaaye imaam Rafi' bi Rifa'at ibn Rafi' radiyallahu wax nañu turu ko mu ne fa tashabbasa bihi al-Harith Hisham ki téewoon loxo iblis iblis téewoon loxo moo doon magu abu jahlin alxaaris ibn hisham masoon nañ ko fi tudd bi ñuy gis seen mbokk ma ba ñu doon jëli hisham doon ko jëli ba mu ànd ak seydna umar umar ibn alxataab radiallahu an fexe woon ba nax ko jële ko ba mu gàddaayee yasrib ñu nax ko mook magam mook rakkam di abu jahlin ba daldi koy delloo naan ko sa yaaykat nizar na nee dootul sangooti dootul jóge ci naaj yu fekk ñëw muy alxaaris ibn hisham mujj na tuub wa kaana min usuudi e, yawm yarmook allahu akbar magu abu jahlin kaana min saxaabati rasulillah tey Badr ñoo àndoon ñoom ñépp moom rakk ji abu jahlin ñëw xeex ci lislaam waaye moom mujj na tuub incha allah dinañu ko gis ci biir muy alxaaris ibn hisham keroog moom moo jàppoon ci loxo Iblis foog ne Suraaqa ibn Maalik la wa huwa moom yazunnu mu ngi foog ne mu ngi jàpp annahu Suraaqa ibn Maalik ne kii ma téye ci loxo Suraaqa la ndax formam la yor te mu ngi nii bon di ñu wax lépp boobu ba bi mu gisee euh, Seydina Jibril di ko ut si fa wakaza fi sadri al-Haaris fa alqaa mu ci la ko këdde dënn dënn bi moom mi téewoon loxo dafa xëcc loxo bi muy xaw a muy fàtta shabbasa bihil xaaris shabbasa mooy ngay téye bu baax di takkoog moom téye ko ta'allaq bihi ngir bañ mu rëcc la waaye sawaay ku bëgg dee wéqu mais iblis bi mu gisee loolu daf koo këdd kay këdd ko fii sadril xaaris ci dënn bi la ko këdd tël la ko dóor tël la ko la alxaaris fa alqaahu <laughs> da koo <laughs> da koo këdd rek sawaay jaa sawaay tëmb sànni ko la am na am na ci riwaaye abdullah ibn abbas bi radiallahu taala anhuma dane bi mu ko ko fëggee sawaay dafa jaaxaan dafa waaye da koo dóor tël way kii lu muy def ni sama dee teew Jibril la ngi ut si ma te buy ak si may faatu ngay wax ma naan day téye sama loxo naan day bay fontoo ni dóor ko benn dóor tël la ko dóor sa wa daal alxaaris daal di waddate rek mu daw summa xaraja haariban mu jóge ci xare di daw xatta alqa nafsahu bil bahr dafa tiit di daw ba daal di daanu ci biir ndox dugg ci biir ndox muy géej gi mer soriwul foofu wa rafa'a yadayhi yëkkati ñaari loxoom fa qaala mu ne allahumma inni as'aluka nadrati nadrataka iyaay ne borom bi allahumma ee eh, sama borom maa ngi lay ñaan man iblis di la fàttali li nga xam ne xaar ga nga xam ne moom nga ma waxoon ne dinga ma xaar ilaa yawmi tub'athun fa qaala innaka min al munzariin ilaa waqtil yow ilaa waqtin yawmin ma'lum yow ne bokk nga mooy ba ne ko bàyyi néega ma bàyyi ma fi ma bokk ci ñuy xaar mu ne ko duñ fi nekk ilaa ba bés bi nga xam ne àpp bi nga xam ne bu ma xam la man boroom mu ne mu koy nee muy fàttali boroom bi lool naan ko maa ngi lay fàttali lan ma lan ma waxoon ne ma diñ ma fi bàyyee di <laughs> ma am nga ne Iblis tiit na wa xaafa an yaxlusal qatlu ilay mu ragal nag ah dee gi daldi agsi ci moom ci riwaa imaam ibn Abbaas bi mu ne radiyallahu anhu waa mu ne summa walla mudbiran wa shi'atu fa qaala rajul mu ne bi mu mu wane ginnaaw daal daw mook moroomam àndaloon nekkoon ci forme waa Banu Mudlij ay góor ci waa Banu Mudlij bi mu dawee fa qaala rajul gis nañ kon kooku mooy kan mooy alxaaris ci riwaaya Rifaa'a ibn Raafi' radiyallahu anhuma mu ne ko yaa Suraaqa alasta tazumu annaka jaarun lana fa qaala inni araa maa laa tarawna inni axaafu llah wallahu shadiidul iqaab fa daalika hiina ra'al malaa'ika mu ne eh, moom seydina rifaa eh, abdullah ibni abbas ci riwaayam radiallahu taala anhu wa arda mu ne iblis bi mu dawee nag ànd ak gaa yi këdd mu ne ko mais yaa suraaqa moom pour moom suraaqa lay waxal naan ko mais suraaqa lu tax nga sànni ma di daw nii dóor ma te yaanoon dañuy dimba alasta tazon ndax yow nekkul woon doon ñu wax naan an jaarul la naaka yaay suñu su yow yaa ñuy protéger dangay ànd ak ñun nekk suñu voisin ci xeex bi doo ñu bàyyi mukk resal ñu suñu ginnaaw ba pare nekk fii xeex ak ñun fa qaala Iblis ne ko waa ji ne ko moom pour moom Suraaqa lay waxal moom xamul lu xew xamul lu xew pour moom kii nii daal mooy Suraaqa moom Al Haaris Hisham radiyallahu taala anhu wa ana idin ala shirki moom xamul woon lu xew Iblis moom sauf kii pëla def daw na ba tëmbeelu ci boppam ci biir géej gi di ñaan ah ngir mbir yi daal di bañ a agsi ci moom mu ne ma kon yow alastatation waalooy daw nii ñuy wax du dóor mu ak kurpeñ daal di daw alastu tad'u ndax yow nekkoo woon doon ñu wax avant lii tey avant xare bii ak même début bi doon nañu wax naan inni jaarul lakum annaka jaarul lanaa ne yow yaay ki nga xam ne suñu allié nga suñu lépp nga yaa ñuy yaa ñuy protéger yaa ñuy dag ñuy jàppale fa qaala mu ne leen mu ne ko inni man araa maa laa taraw na man damaa gis lu ngeen gisul inni man dëgg-dëgg man iblis axaafullaha damaa ragal yàlla wallaahu te buur yàlla shadiidul iqaab ku tar mbugal fa zaalika kañ la wax li xiina ra al malaayika mu gisee malaaka gis nañ ci riwaayu bële bu rifan ba mu gisee jibril daal di ko si alayhi salaam gis nga iblis côté bi muy gis ci yàlla xoolal xoolal inni axaafullah dama ragal yàlla wallahu shadidul iqab moom côté mbugal gi la gis lu tax xam na lim def waaye tamit noonu la gis ci mooy ne nit tamit da ngay fexe fexeel buur yàlla mu ngay gis côté jamaal gi mais tout le temps rek tout le temps yow yaa ngi gis wuu yàlla moom mbugal laa danga man non bul def ni iblis ndax suñu boroom waxoon na inni in ci xadiisul qudsi bi man damaa nekk inda zanni abdi bii ci benn riwaaya bu dee lu baax muy lu baax bu dee lu bon muy lu bon man fi ma fi ma fi maa ngi fa sama njortal jaam bi mu am ci man bu dee lu baax lu baax bu dee lu bon lu bon gis nga iblis moom yàlla li mu ci gis shadiidul iqaab ku tar mbugal waaye il fa moom loolu la mën a gis ndax jaamuwul yàlla moo féeteeru waaye gis nga ni def waa ji dóor na ko ba pare di leen daldi leen fa bàyyi dem yoonam ndax ànd bi ñu àndoon du dëgg bépp ànd nag boo boo ànd ak nit te du dëgg mooy fii ngay mujje bés bu affaire yi mettee ba dara desatul lu dul joxe bakkan doo ko fa fekk du la fa xaar de day daw nga ne fa di ko fàttali ay waxi démbam ay waxoo ma woon lii de yow mi nga xam ne lu nekk nga doon wax naan di ma jàppale di kii yow kay mag yow ak bakkan ci bakkan ak bakkan suuf ak suuf fuñ la Robert dom ma tey yaa mën a def nii sa ay traître nga de moom du la faale ndax lan ànd boobu yàlla taxul ànd boobu noonu yàlla taxul ñi ànd ngir yàlla mooy ñi ànd ak aleyhi salaatu tey xeex bi ñëwul ñu gis ne dañoo tuuti ñu ne ah, ñun génnuñu woon sax ngir xeex ngirum njëgg la woon kon ñibbi nañu pourtant ku waxoon lool amul lay waaye ñoom defuñ lool ndax lan ndax ñoom dañoo ànd ngir yàlla ku ànd ngir yàlla loo kooku la àndam di yàgg waaye boo fi àndee ngir ay intere yooyu yépp day deñ moo tax bu commencé di deñ intérêt yi benn di ci deñ nga gis affaire ya di wàññeeku ndànk-ndànk bu demee nag ba gisatu fi dara dootoo ko dégg dootoo ko gis kon Iblis ñu ne ko alasta tazon ay yaa Suraaqa ay yaa Suraaqa alasta tazon annaka jaarun lana fa qaala inni ara ma la man damaa gis loo xam ne gisu ngeen inni axaafullah damaa ragal yàlla wallaahu te buur yàlla kat shadiidul iqaab ku tar mbugal la bi mu gisee malaaka yi ci riwaaya imaam ibn Isxaaq eh, imaam ibn Abbaas bi radiyallahu anhuma foofu la ne da koo dóor fa daraba shaytaanu fi sadri alxaaris fa saqata alxaaris wantalaqa ibliisu laa ya'wi xatta saqata fi lbahr da koo dóor kur bañ tël mu daanu alxaaris daanu mu daw geestu sax defu ba ni muy wadd ci biir géej ñi ñaan yàlla naan ko nadratak iyaay inni as'aluka nadrataka iyaay xaar gi ma waxoon ne ma ma xaar iyaay loolu de laa bëggoon nga daal may defal loolu nag lii nii moom la alquran di nettali ci suuratul anfaal ba léegi ci aaya 48 suñu boroom subhaanahu wa di wax banda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laata aaya 48 bi aaya bi ci kaw la commencé mu naan wala ba'd a'uudu billahi min ash-shaytaani ir-rajiim wala takuunu kalladhiina xarajuu min diyaarihim bataran wa riyaa an-naas wa yasudduuna an sabiilillahi wallaahu bimaa ya'maluuna muhiit wa iz zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa ghaalibakum al-yawma mina an-naasi wa innii jaarun lakum falammaa taraa'ati al-fiyataani nakasa 'alaa 'aqibayhi wa qaala innii barii'un minkum innii araa maa laa tarawna inni araa maa tarawna inni axaafu allaha wallahu shadiidul iqaab loolu la suñu boroom subhaanahu wa wàcce aaya yii di nettali ci suuratul anfaal jëfu iblis jii aaya yooyu nan lañuy tekki inshaa allah loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw ndax waxtu wi dab nañu